baabu taxrimi alhijraani bayna almuslimiina fawqa talaatati ayyaamin illaa libidcatin fi lmahjuur aw tadaahurin bifisqin aw naxwi daalik walillaahi alhamdu walminna kon tey ñu ñëwaat fi ñu newoon ba léegi ci kitaabul umuur almanhiyyi anhaa ci suñu jotaay bi ñu génn ñu ngi jeexaloon nañ chapitre deux cent soixante-dix-neuf baabu nahyi anil iftixaar wal baghi xadis bi mu jëwoon gis moo doon mille cinq cent quatre-vingt-dix mu doon waan abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa qaala ar-rajulu halaka an-naas fa huwa ahlakuhum walillahi alhamdu wal minna a chapitre ñaar téeméer ak juróom ñett fukk mu ne baabu buntu tahrimi xaraamal alhijraan mooy tongoo waaw ne dangaa taf baynal muslimiina diggante ay jullit yoo ne nañ dañoo tongoo dootuñ tuddante fawqa ay ayyaam lu ëpp ñetti fan illaa ba mu des li bidaatin koo xamante ne nag ak bidaa la fi indi moo tax ñu war a dogoog moom lu ëpp ñetti fan fil mahjuuri mooy bidaa goo xamante ne nii eh, mooy kañuy tongoo mu def loo xam ne lu rëy la bidaa rëy goo xam ne day tax buñ ñu xamee ne loolu mooy faj sinon bu dee ne loolu fajut dara loolu moom kenn na ko yoonalul waaw <laughs> waaw wala yajuzu soxbatu fa fa soxbatu faasiqin warul ñuy ànd ak faasiq mais bu dee ne faasiq boobee bu ñu baax di nekk moom mu ba caay caay bu ñu newul ak moom mu ne ci caay caay gi ko kay dañ naan ne ak moom waaw <laughs> loolu fiq la koy may waaye doo ñëw rek di répéter ay mbir yoo xam ne xamoo lu mu demee ak lan moo lan la wundu walillahi alhamdu wal mu ne kon bu dee bid'a moo ko waral wala beneen mbir mu ne aw tadahurin bi fisq koo xam ne moom ak day wane kàccoorteem la amul dara lu mu ciy nëbb te xam ne bu ngeen ko soree bàyyi ko mu wéet bañ a nekk ak moom loolu dina tax mu jàjju waaw kay loolu la loolee ngay liggéey waaw aw nahwu zalika wala yu mel noonee waaw lii moom la imaam tudde buntu bi walillahi alhamdu wal minna voilà mooy yooyu yu am am solo la lii imaam tudde buntu bi euh, boo seetloo nag mooy xam nga lii nii muy wax nii masala bi traité woon nañu ko te xadiis yi mu yi njëkk yi yi ñu traité woon la ci fi nga xamante ne mooy chapitre deux cent soixante-neuf baabu nahyi an at-tabaghud wa at-taqatu' wa at-tadabur hadith cinq cent soixante-sept ba traité woon nañ lii jëloon li nga xam ne moom la ñoom al imam al-hafiz na Hajar do nawawi ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah alayhim imam nag da koo beral comme li nga xam ne fii noonu la bari lu muy def yoo xam ne globalement romboon na waaye mu beral ko tudd ko bunt kon bunt bi loolu lay wax mooy euh, mooy ber gu ñu war a mën a ber bañ a wax ak ay julit yoo xamante ne xaraam gu mu xaraam bu ëppee ñetti fan ba mu des boo xam ne waa joo xam ne binaa bu nekk ci kañuy euh, gàddaay te boo ko gàddaayee wala togg ko loolu mu am lu mu ko jariñ lu mu def ci moom wala boog muy feeñe fisq kàccoor te gu mag boo xam ne moom moom amul dara lum ci lum ci di ko wane mu am ñoo xam ne xam nañ ne bu ñu dogoog moom loolu dina ko jariñ waaye bu dee bu doy boos boo ko bàyyee mu ne waaye tant pis dina nekk ci lim nekk bi wala yajuzu liñ doon wax sànq musaaxabatu di ànd ak ki nga xamante ne faasiqin illaa li darura loolu darura la voilà mooy bu dee xam nga ne kii moom bu ñu àndeek moom léegi dina correctaat dina bàyyi yu bari du ko def à présence d'un tel wala d'une telle kooku dañ naan yow kay del bari li nekk ak moom voilà kooku boo ko gàddaayee yaa ngi may seytaane insi yeeg jinni yi jinne ngi ni ci seen kaw mbokk te loolu yeneen saa salaam tere woon nañu ñuy dimbali saytaane ci suñu kaw mbokk fàttalikul keroog bi nga xamante ne uti annabi saa salaam bi rajulin qad sharib keroog bi nga xam ne ci lañ indi yeneen tibe alayhi salaam muy hadis mille cinq cent soixante deux bi chapitre baabu tahrimi sabbil muslimi bi ghayril haqq bi nga xamante ne ci la ko ci lañ ko dóor mu ne nañ ko dóor bi muy dem am ñu kenn ne akhzaaka allah yeneen saa sam ne la la taqulu hada la tu'inu alayhi shaytaan waaw bu leen wax lool waaja noon yal na la yàlla gàcceel rek mu ne ko bul wax la taqulu hada bu leen wax loolu la tu'inu alayhi shaytaan bu leen jàppale shaytaan ci seen kaw bokk kon jàppale seytaane nag ci suñu mbokk boo xamante ne da nga gàddaay muy gën a nekk ci caay-caay mooy loolu yow jàppale nga ko <laughs> alors que bu ngeen nekkee moom yooyu yëpp dootu ko def kon loolu mooy loolu mooy fiq mooy li nga xam ne mooy loolu la nit ki war a xam waaye du rek voilà nee nañ lii man liiroon naa ca Laxdari nangam ak nangam loolu loolu du waxu koo xam ne ku yeewu la voilà kon fii al imaamu noonu la tudde bunt bi mu indi aaya mu ne qaala allahu taala innama almuminuuna ixwatun fa aslihuu bayna axawaykum suuratul xujuraat muy aay yi nga xam ne fan yi yëpp ñu ngi koy gis en tout cas ci buntu bi nii voilà mooy borom bi nee na innama almuminuuna ixwa waaw innama almuminuuna gis nañ ko rek deux cent soixante-quatorze rek baabu nahyi an izhaari shamaatati bil muslim rek indi woon na aaya bi mu ne innamal mu'minuuna borom bi nee na innama dëgg-dëgg al mu'minuuna way ngëm yàlla yi dong ixwa ñooy mbokk fa aslihu yéwénal leen bayna xawaykum seen diggante mbokkoo googee moo tax yéwénal mbokkoo nag ak dogoo ak tongoo ak gàddaayante loolu dafa contraire ak moom dafa wuteeg li ñu borom bi digal kon loolu bii dag day ne loolu moom day xaram liñ na ne islaax ko dee ko yëwénal boo ko dogee nan mooy nan la yëwénal du mën a nekk loolu du dox mu ne kon suuratul Hujurat aaya dix mu ne wa qaala ta'aala bi itam gisoon nañ ko wala ta'aawanu alal ismi wal udwaan suuratul Maa'ida waaw mu ne borom bi nee na wala ta'aawanu te bu leen dimbalante bil ismi ci bàkkaar wal udwaan ak noonoo loolu moom bu leen ko def te dimbalante nit ci bàkkaar ak noono mooy nga dog li nga xam ne ma amara allahu bihi an yusal muy sa mbokk yi borom bi dalaa digle ñu koy jokk boo ko dogee nag yow na la leer ne yaa ngi dimbali yéen a ngi dimbali wante ku nekk di ko defal sa bopp ah jàpp ne jaay loolu wane ne fulla ndax fullaay jaay Dakar ñu na la mbir mi du Dakar voilà boobu doxaloo li borom bi wax jàppale woon yéen a ngi jàpp bu leen bu ci bakkaar ak noonu yow ngay jàppalante ci bàkkaar. ak noonu wal iyaadu billah kon loolu euh, dafay wuteeg li nga xam ne mooy jokkoo geeg dimbaliwante ci mbaax ak yiw ci mbaax ak yiw ci mbaax ak yiw mooy dogoo euh, tafante euh, bañ a tuddante kon lii aay yi yëpp day wane ne ña koy def di def loolee ñu ngay jàppalante ci li nga xam ne borom bi ne waxoon na bu leen ci jàppalante léegi nag al imaam daal di indi fii après ay xadis euh, moo indi fi sept xadis di ko tàmbale xadis mille cinq cent quatre-vingt-onze ba xadis mille cinq cent quatre-vingt quatre-vingt-dix-sept voilà ah euh, xadis yi nag euh, am na yoo xam ne jotoon nañ fi romb boo al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne xadis mille cinq cent quatre-vingt-onze mu ne waan Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa taqaata'uu wa laa tadaabaruu wa laa tabaaghaduu wa laa taxaasaduu wa kunuu cibaada allahi ixwaana walaa yaxillu li muslimin an yahjura axaahu fawqa salaas muttafaqun alayhi al imaam bundi xadis bu njëkk bi nga xam ne romboon na xadis mille cinq cent soixante-sept fa lañ ko gisoon ci buntu biñ la waxoon sànq baabu nahyi an at-tabaaghudi wa at-taqaatu'i wa at-tadaabur di chapitre deux cent soixante-neuf foofu la gisoon nañ ko foofu Euh, te am na lu ci jiitu woon ci hadis mille cinquante sept kon nañu gis après après loolu dinañu ci ñëw te version boobu lay indi dina ko indiwaat ci biir mu ne waan anasin mu ngi jël ci Seydina wa Mawlana Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na la taqata'u bu leen dogoonte wala tadabaru gannaaw wala tabaghadu waaye bu leen bañante wala tahaasadu ta bu leen ñaanante waaye li ma leen di digal wa kunu nekk leen ibadallahi jaamu yàlla ixwaana nekk ay mbokk waaw nekk leen dongu ay jaamu yàlla yoo xamante ne da ngeen di nekk li nga xam ne mooy ay mbokk te bañ nekk li nga xam ne mooy ay ennemis voilà léegi nag mu ne wala yaxillu te daganut li muslimin ci benn way wommatu benn jullit an yahjura muy gàddaay axaahu mbokkam fawqa salaas lu féete kaw ñett waaw am na riwaay gisoon nañ buñ koy gis hadis biñ la sànq chapitre boobu taw fa layaal ñëw na waaw ñetti guddi mooy ñetti fan mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imaam al haafiz al buxaari waaye naka noonu al imaamu muslim abul husayn rahmatullah alayhi ma bokk nañ ko solo hadith bi waxoon nañ la romboon na gisoon nañ ko foofee moo tax ñu ci ñëwaat mooy lépp luñ ci roon wax te waxoon nañ la foofu yaataloon nañu ko walillahi alhamdu wal minna kon hadith boobu foofu la njëkkoon a ñëwee euh, waxoon nañ la dina ñëwaat mille cinq cent quatre moo nekk nii kon lépp lees ci waroon a wax ci li nga xamante ne li jëm ci àtte dogoo bi est par ñett fan yoo yeneen saa wax nan lañ koy déggee ak fàttaliku la al imaam al hafiz ibn Abdul Bar al Andalusi laa doon wax euh, naan bu dee nit koo xamante ne nag moom daanaka euh, dogoog moom daanaka day gëj ngay dugganteeg moom ndax dalay yàqal sa mbiru diine wala àddina loolu moom nga def koo gën ñu ne la woon ba imaam al Hajar daal doon def teqantal ñu ne lool lu ñuy seetaan la voilà loolu moom lay sa bi dëgër laysa bi dëgër ndax loolu nan ngay def ak ñetti fan yi nga xam ne moom la yeneen saa salaam moom la shaari'u daal di dëxal teg ne foofu la mooy limite bi kon loolu noonu loolu insha allah euh, nekkul li nga xam ne mooy li gën a lëng walillahi alhamdu wal na dellul foofu yooyu waxoon nañ ko léegi lëkkaaleem ak suñu bunt bi nag mooy baabu tahrimil hijraan baynal muslimiin fawqa thalathati ayyaam dafa leer nañ xaraamal gu ñu xaraamal tongoo diggante jullit ñi. lu ñetti fan yoneen saa ne wala yaxillu li muslimin an yahjura axaahu fawqa salaas daganul yellut ngir benn jullit muy tongu di daal di gàddaay mbokku jullitam loo xam ne day ëpp ñetti fan mu ngi kon loolu leer na wallahu taala alam al imam al hafiz moo ni xadis bi ci tegu te bii ba ñuy gis sara boobu tuddoon nañ ko muy xadis mille cinq cent quatre-vingt-douze mu ne wa an abi ayyuba radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yahillu li muslimin an yahjura axaahu fawqa thalathi layaal yaltaqiyaani fa yuridu haaza wa yuridu haaza wa xayruhumaa allazii yabda'u bis-salaam muttafaqun alayhi kon al-imaamu al-haafidu an-nawawiyu rahimahullah mu daal di ciy teg xadis ñaareel ci suñu buntu bi mu ne waan Abi Ayyuub mu ngi jële ci Seydina Mawlaana Abu Ayyuub Xaalid ibn Zayd al-Ansaari radiyallahu anhu anna rasulallah kenn yonent bi da salaam qaala neena laa yaxillu daganut li muslimin ñeel benn way wommatu an yahjura muy gàddaay axaahu mbokku jullitam fawqa salaasi layaal lu féete kaw ñetti guddi mu ne bu ko defee yaltaqiyaani ñuy rombante ñoom ñaar fa yuridu hada kii du mooy xool fële wa yuridu hada kii du mooy xool faa feneen fa wa ki gën ci ñoom ñaar ñii nag alladi mooy ka nga xam ne yabda'u mooy tàmbale bi salaam ci nuyoo waaw ki njëkk a ci ñoom ñaar moo gën ci ñoom ñaar mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi mu ne al imaamu muhammad ibn ismaayil ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bazdizbah al-Ju'fi al-Bukhari moo ko solo ak mbokkam ma di taalibeem al-imaamu Muslim Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhima léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar donc ñoo ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ daal imaamu Ahmad ibn Muhammad waaye avant loolu al imaamu Malik indi woon ko ci Muwatta kitaabul jaami' ma jaa fil kon na ko noon imaamu Ahmad solo na ko na ko noon al imaamu Abu Dawud ak at-Tirmidhi ñoom ñaar ñoo ko solo ci ashaabu sunanil arba'a al imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ñaari bërëb la ko kitaabul adab la ko njëkkandee baabun baabul hijra mu ne ane waaye indi na ko tamit fi nga xam ne mooy kitaabul istizaan baabu salaam li maari lil maarifa wa ghayri maarifa kon buñ jëlee bu njëkk bi kitaabul adab baabul hijra mu ne haddathana abdullah ibn yusuf mu ne keñu nettal mooy suñu sëriñ abdullah ibn yusuf at-tinnisi wa abu muhammad al-kula'i wa ad-dimashqi al-misri rahimahullahu ta'ala génn àddina la 218 rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana malikun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 dëkkoon fële ca Ramala wàccoon bilaadu Sham rahmatullah alay gane àddina moom la vingt-cinq génn al ansari moom moo al ansari an abi ayyub al ansari jële ko al ansari noonu la siiwe woon mais turam moo doon Xaalid ibn Zayd ibn Kulayb ibn Salaba Awf rahimahullah am ñu ne no eh, eh, Awf wala ibn Ghanm Euh, ibn Malik ibn Najjar Abu Ayyub al-Ansari yu bokkoon ci waa Xasraj nga xamante ne moom la Yonent bi alayhi salaam daloon këram bi mu ñëwee Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wa salaam ñu doon defar jàkkaam ji ak néegu soxnaam yi moom nag mu ngi génn àddina la cinquante am ñu ne ba cinquante cinq sa nga xam ne mooy Constantini Constantinia di capitalu l'empire byzantin foofu la génn woon addina moom euh, radiyallahu anhu fekk jota euh, taxawaay yonent bi shahidal mashahida euh, yonent bi alayhi salaam moom Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yahillu li rajulin li rajulin an yahjura axaahu fawqa salaasi layaal hmm? fii laa yahillu li rajulin an yahjura axaahu fawqa salaasi layaal yaltaqiyaan fa yuridu haadaa wa yuridu haadaa wa xayruhumaa alladii yabda'u bisalaam noonu la ko indee ci beneen bi nag la indee kaddu laa yaxillu li muslimin mooy kitaabul istizaan baabu salaam lil ma'rifa wa xayril ma'rifa foofu mu ngi ko jëlee moo jëlee ko sëriñam bu mag bi de Hayyatul Waadi mu ne haddasanaa Ali ibn Abdillah al-Madini Ali ibn Abdillah ibn Ja'far ibn Najiih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawlaahum Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina fa nga xam ne mooy surra man ra'a gane àddina 161 génn àddina la 234 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Sufyaan mu nekk ne Sufyaan Sufyaan ibn Uyayna ibn abi imran maymun al-hilali abu muhammad gane àddina 107 génn àddina 198 rahmatullah alayhi an suri gis nañ ko san an ata ibn yazid al-laythi gis nañ ko san abi ayyuba radiyallahu anil jami' an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath yaltaqiyani fayasuddu gis nga fii beneen kàddu la imam muslim dina ko leeral ci riwaayam ne riwaay bi nga xam ne moo jaar ci imaamu Malik moo wax fa ya fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha waaye bu dee ñeneen ñi fa yasudda la ñuy wax fa yasudda mooy la même chose rek mooy ku wëlbati voilà xar kanamam wëlb buñ dajee kenn ku wëlbati xar kanam fee wa yasudda hadha kii wëlbati xanam xar kanamam beneen côté mu ne wa xayruhuma alladhi yabda'u bis-salaam mu ne wa dhakara Sufyaan annahu minhu thalaatha marrat Sufyaan dégg na lii ñetti yoon ci sëriñam bi di az alal jamii léegi kon kantaal imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaj moom benn bërëb la ko indi ci kitaabul birri was-sila wal adab baabu tahriimil hijri fawqa salaasin fawqa salaasin bilaa udhrin shar'i mu ne haddasanaa Yahya ibnu Yahya mu ne nettali ñu ci Sëriñ di Yahya ibnu Yahya di Yahya ibnu Yahya ibnu Bakr ibnu Abdurrahmaan ibnu Yahya ibnu Hammaad at-Tamiimiyyu al-Hanzaliyyu mawlaahum Abuu Zakariyaa an-Naysaabuuriyyu al-Khuraasaaniyyu at-Tamiimiyyu al-Hanzaliyyu al-Minqariyyu ñi ne Minqari la mawlaahum gane àddina 142 génn àddina 226 rahmatullahi alayhi mu ne qaraatu ala Malik yéen daa bokk ci ñi nga xam ne ñoo doon jàng maam Malik doon jàngale xadis mu ne jàng naa liir naa ci sama kanamu sëriñ di Malik di Malik ibn Anas gis nañ ko sànq rahmatullah alayhi an ibn Shihab gis nañ ko sànq an Ata ibn Yazid al-Laythi gis nañ ko sànq an Abi Ayyub al-Ansari ya non al-Ansari yi voilà an Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salaasi layaal yaltaqiyaani fa yu'ridu haaza wa yu'ridu haaza wa xayruhumaa allazii yabda'u bis-salaam imaam Muslim xoolal li ma doon wax rek naan fa yasudda bi ni mu koy leeral leerale mu ne haddasanaa Qutaybatu bnu Sa'iid wa Abuu Bakr ibnu Abii Shayba wa Zuhayr ibnu Harb mu nettali hadiis bi jëlee ko ci beneen càllale boo xam ne ci ñetti sëriñam di Qutaybatu bnu Sa'iid ibnu Jamiil ibnu Tariif ibnu Abdillah Saqafi mawlaa Abuu Rajaa al-Balkhi rahimahullah gane àddina cent quarante-huit génn àddina deux cent quarante wa Abu Ayyub wa Abu Bakr maanaam ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abu Bakr al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl gane àddina cent cinquante-neuf génn àddina deux cent trente-cinq muy sëriñam bu mag ba Zuhayr ibn Harb ak Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaysama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala gane àddina cent soixante génn àddina deux cent trente-deux rahmatullah alal jami mu ne ñoom ñëpp qaalu nee nañ haddathana Sufyaanu gis nañ ko sa mu ibnu Uyayna rahmatullah alayhi xaa mu ne taxawal léegi nga jàpp bopp Sufyaan na ngoog xaa mu indi beneen càllale mu wax wa haddathani Harmalatu bnu Yahya imam Muslim mu ne nettali na man dong sama sëriñ bi Harmalatu bnu Yahya bi Harmalatu bnu Yahya ibnu Abdillah ibnu Harmala ibn Imran at-Tujibi Abu Hafs al-Misri rahimahullah gane àddina 160 génn àddina 243 nekkoon àndandoo al-Imam ash-Shafi'i rahmatullahi ala al-jami' qaala mu ne akhbarana ibn Wahb mu ne ki ma xabaare man Harmala xabaare ñu mooy ibn Wahb ibn Abdillah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Maliki bu mag bi rahimahullah Abu Muhammad al-Misri gane àddina année bi az-Zuhri génn àddina 125 génn àddina 97 rahmatullahi alayhi léegi moom Harmala no ibnu Wahb mu ne axbarani nettale man dong Yunus di Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjar al-Ayli Abu Yazid rahimahullah al-Qurashi al-Umawi alayhi génnaat na la 159 léegi ñaata nga am nga Sufyan kenn am nga Yunus léegi seetal keneen wa haddathana mu ne xaa taxawal man di la beneen càllale ci beneen sëriñ boo xam ne mook imaam Maalik ñoo tolloo ci jële ko ci az-Zuhri ñoom ni ñu ko indee wuteeg ni ko imaam Maalik indee mu ne xaa wa haddathana Haajib ibn al-Walid mu ne te nettal nañu Haajib ibn al-Walid ibn Maymun Maymun al-Awar Abu Ahmad al-Mu'addib ash-Shami wàccoon rahimahullahu ta'ala génnaat na rahmatullahi alayhi qaala haddathana Muhammad Muhammad ibn mu ne nettal nañu ki nga xam ne Muhammad ibn Rafi Muhammad ibn Harb Muhammad ibn Harb mu jële ci ki nga xam ne mooy Muhammad ibn Harb al-Khawlani Abu Abdillah al-Himsi al-Qadi rahimahullah génn àddina 180 14 am nañu ne 192 wallahu ta'ala a'lam an az-Zubaydi mu jël ko az-Zubaydi ibn Muhammad ibn al-Walid ibn Amir az-Zubaydi Abu al-Hudhayl al-Himsi al-Qadi gane àdduna 78 génn àdduna 146 léegi mooy ama nga Sufyan Yunus az-Zubaydi mu ne beneen tallale ñeenteel mu wa hadathana mu nañu ba léegi ha wa man Muslim ibn al-Hajjaji rahimahullah mu nettnet Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali wa Muhammad ibn Rafi' wa Abd ibn Humayd mu ne nettne sama ñetti sëriñ ku njëkk ji Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar ibn Ubaydillah ibn Ghalib ibn al-Warith ibn Ubaydillah ibn Atiyya wa Abu Yaqub al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi an-Naysaburi si yowoon ci Ishaq ibn Rahawiya rahmatullah alayhi génn àdd gane àdduna 161 génn àdduna 230 rahimahullah Muhammad ibn Rafi' sama beneen sëriñ ne Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd as-Sabur al-Qushayri Abu Abdillah an-Naysaburi az-Zahid al-Hafiz génn àdduna 245 rahmatullah alayhi wa Abd wa Abd ibn Humayd ak sama ñetteelu sëriñ man Muslim ba léegi Abd ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al-Kissi rahimahullahu taala gane addina après les années cent soixante dix génn am na deux cent quarante neuf rahmatullah alayhi léegi ñoom ñetti ñi ñëpp an Abdurrazzaq ñu jëla ko ci ki nga xam ne mooy Abdurrazzaq Abdurrazzaq bi nga xamante ne mooy ibn Hammam mooy Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr as-San'ani rahimahullah génn àddina la deux cent onze rahmatullahi alayhi an Ma'mar moo ko jële ci Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani wa Ma'marun wa waladul Mubarak wa Ma'marun wa waladul Mubarak wa Ma'marun wa waladul Mubarak muy Abu Urwa al-Azdi al-Haddani al-Basri al-Yamani as-San'ani rahimahullah génn àddina quatre-vingt-seize génn àddina la cent cinquante rahmatullahi ala al-jami' léegi kulluhum léegi mooy ñan mooy Sufyaan la lu bëgg a wax te càllale bu njëkk ba ak ki nga xam ne mooy Yunus ibn Yazid ak az-Zubaydi ak ki nga xam ne mooy Ma'mar ñoom ñëpp andi Zuhri ñu jëlee ci Zuhri ndax ñoom ñëpp ay taalibe Zuhri la bi isnaadi Malik continue ci càllale imam Malik bi xam nga Malik moom an ibn Shihab an Ata ibn Yazid al-Laythi an Abi Ayyub mu ne loolu nag mu continue noonu voilà mais tekkul ne ñoom dañoo jaar ci Malik non moo ñoom imaamu Malik rahmatullah ñoo bokk kuñ ko jële mooy imaam az-Zuhri mu ne ci tàlla wa misli xadiis yi lu mel ni xadiisam illaa qawla ba mu des suñu wuteeg imaam Malik mooy fa yuridu hada wa yuridu hada kee du mooyu kee du mooyu buñ dajee mu ne fa innahum jami'an sëriñ yi ma fi wax ñoom ñépp nag niñ ko jëlee soloo ko ca Zuhri wuteeg ni ko imaam Maalik soloo qaalu ñoom dañ ne fii xadiis ñu leen xadiis gayra Maalik wuteeg Maalik gis nañ imaamul Buxaari beneen càllaleen bi noonu la ñëwee mooy kii du mooyu kee du mooyu ñu daje kee mooyu jaar ne di jéem a xool Ndar kee di jéem a xool Casamance wal iyaazu billaah waaw di mel ni ku nekk bëggul a gis kenn bëggul a gis morooma walla iyaadu wallahi billah kon hadis bi nii la ñëwee hadis bii nag moom saraawam mook bëlee lañ boole woon laa taqaata'u wala tadaabaru wala tabaghadu alhamdulillah tabañ koy gis waxoon lañ ni nga xamante ne noonee la ko al imaamu Euh, euh, al al Buxaariyu rahimahullahu ta'ala daal di woon tegalee xadis yooyee ah xadis yi naa Anas bi leen di woon hmm, mooy buntu miñ la kitaabul adab baabul hijra bi mu indee xadis Sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha xew-xew mag Abdallah ibnu Zubayr radiyallahu anhuma ñoom bam demee gis ñoom al Miswar ibnu Maxrama Abdurrahmaan ibnu al-Aswad ñu dem. dugal dugal ko ci euh, sayyidatu Aisha mi nga xam ne tuddutu ko woon ko tego woon après mu tekk hadith sayna Anas ibn Malik la tabaghadu te moom lañ gis bi weesu hadith bi génn léegi wala tahaasadu wala tadaabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wala yahillu li muslimin an yahjura axaahu fawqa thalathi layal après ci la teg hadith ki nga xam ne mooy Imran noonaan euh, euh, Abu Ayyub al ansaari hmm, radiyallahu taala anha anhu wa ardaa léegi kon loolu hadis bi lépp loo xam ne njàngat yi moo ko niroo gisoo lëkkaale mag suñu bunt bi ginnaaw loolu mooy baabu tahrimil hijraan bayna al muslimiin fawqa salaasati ayyaam mooy da salaam xaraamal gu ñu xaraamal jullit yi di gàddaayante lu raw lu ëpp ñetti fan hadis bi sayyidina sayyidina Abu Ayyub radiyallahu anhu ne yoneen saa sam ne laa yaxillu daganul comme hadis bi ñu génn waaw bu sayyidina Anas bi laa yaxillu li muslimin an yahjura axaahu fawqa salaas si la yàlla voilà nag mu wax buñ dajee nañuy def yaltaqiyaani fa yasuddu hada wala fa yuridu hada wa yuridu wa xayruhuma ka gën ci ñoom alladi yabdaw bi salaam loolu yi taxawoon nañ ci bu baax daal di woon ko yaatal ci wàllu woowu moo tax it taxaw euh, di ci taxawaat daanaka du nekk loo xamante ne masala la yaatu la yoo xam ne gisoon nañ ko xadiis mille cinq cent soixante-sept comme niñ la ko waxe léegi ci baabu nahyi an at-tabaghudi wat-taqatu'i wat-tadaabur chapitre deux cent soixante-neuf boo fa delloo xadiis bi waxoon nañ ko taxa woon ci boole leen daldi leen shara léegi al imaamu alxaafizu an-Nawawi mu indi beneen xadis boo xam ne moom tamit rombon na mooy xadis mille cinq cent quatre-vingt-treize mene waan abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam turadul a'maalu fi kulli ithnayni wa xamiis fa yaghfiru allahu likulli imri'in laa yushriku billahi shay'an illa imra'a illa imri'in kaanat baynahu wa bayna akhiihi shahnan fa yaquul utrukuu haadayni hattaa yastalihaa rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala voilà léegi moom ni mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu ta'aala anhu wa ardaa di seydina mawlaana abu hurayra al-haafiz wa dawsi radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na moom Seydina Abu Hurayra mu ne eh, qaala rasulullah mu ne ndawul yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na tumuradu des gaaral exposé al jëfu jaam yi fii kulli isnayni ci bésub altine bu nekk wa xamiisin ak bisub alxames bu nekk bu ko defee fa yaghfiru mu jéggal allahu borom bi li kulli imri'in ñeel bépp nit bépp cam laa yushriku billahi shay'a koo xam ne bokkaalewul yàlla dara waaw illam ri illam ri an ba mu des benn waay boo xam ne kaana nekk na baynahu digganteem wa bayna axi ak diggante mbokku jullitam saxnaa ak bañanteeku Ah, ku nekk di di tax sa moroom nara ay différents yu tax nee nañ duñu tuddante fa yaqulu buñ leen waree jéggal nag au lieu ñu leen di jéggal ñu gaaralee seen mbir boroom bi nee na ñu naan malaaka far mbir yi utruku utruku fa yaqulu utruku hadayni gaataa ñaar ñi moom ba tongoo ko bàyyi wante baleen hatta istaliha ba keroog ñu seen diggante voilà hadis bi rombon na waaw mooy hadis bi ñu cinq mille cinq cent soixante huit hein soixante six soixante sept soixante huit bi ci tegoon waan abi hurayrata ci chapitre baabu nahyi an abi hurayrata abdullah hadis abi hurayrata anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaal tuftahu abwaabul jannati yawmal ithnayni wa yawmal xamis fa yughfaru li kulli abdin laa yushriku billahi shay'an illaa rajulan kaanat baynahu wa bayna akhiihi shahnaa fa yuqaalu anziru haadhayni hattaa yastaliha anziru haadhayni hattaa yastaliha mu ne rawaahu muslim mu ne wa fii riwaayatin lahu tu'radu al a'maal fii kulli yawmin xamisin wa ithnayn wa dhakara nahwa moo doon xadis bi voilà te xadis boobu moom mille deux cent cinquante sept sax la njëkkoon a romb euh, boo fàttale ko foofu la njëkkoon a romb mille deux cent cinquante sept fa lañ ko njëkkoon a gis voilà muy chapitre deux cent vingt neuf baabu istihbaabi sawmi al-ithnayni wal xamiis voilà kon loolu kon taxawoon nañ ci ci suñu chapitre bi nga xam ne moo doon wax ci tere bañante bañante kon gisoon nañ ko ci lu yaatu foofu ak xadiis bi nga xam ne la taqata'u bi wala tadabaru walillahi alhamdu wal minna xanaa bu ñu ciy wax rek lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak suñu bunt bi di wax tere gàddaayante tongoo diggante jullit ñu lépp ñetti fan bam des loo xam ne bidaa moo ko waral mu nekk ca kañ yi bàyyi parte ko aw wala mu feeñal ak kàccoorte goo xam ne wala yu mel noon gu feeñ aku kàccoorte lii ba léegi li muy wax mooy bu njëkk bi mooy tere gàddaay diggante jullit ñu ëpp ñetti fan voilà ndax kat li nga xamante ne bés bi nga xam ne mooy bésu altine alxames yi bu ñuy jéggal nit ñi ñaari nit lañ dul jéggal bokkaale kat ak koo xamante ne daa tongoo ak mbokkam waaw yaan eh, daa am na lu dox seen diggante lu tax dootuñ tuddante ñaar ñooñu ñaar yooyu blocage la boo waxoon nañ la boo bokkaalewul waaye dogoog sa mbokk walla am ko am bëggoo ko tudd kooku bokk dugal nga sa bopp ci mbir mi voilà boo boolee ñaar yëpp nag yow moom yaa bi li gën a bon moom nga yeno wal iyaadu billah te lool du deñ ñu leen di wax lool eh, utruku haadayni hatta yastaliha saa su ne lu muy gën yàgg rek njéggalug yàlla di gën a tag tagateem ba ci yéen ñu koy suspendre ci yéen ba kere ngeen di dellu kon loolu yaakaar naa ay jaay fullaak am fullaak topp sa su amaara bi suu loolu jaru ko sa bakkan bi nga xam ne moo lay digalu mbon wal iyaadu wal iyaadu billah waaw Allahu akbar Allahu akbar hein